ñu dalal ko mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb boo xam ne bu mat a bàyyi xel la tomb boo xamante ne xaj na ñu baree bari am na lu bari luñ ci umpule ñu baree bari tamit lañ ca xamoon xaw nañu koo sàggane kon mu baax saa su ne ñu war di ko waxtaanee ngir ñi ko xamuloon xam ko ñi ko xamoon te xaw koo sàggane tamit ñu fàttaliwaat leen ko muy wàllu diye loo xamante ne. lu am solo la ci lislaam waaye nag xaj na nit ñi xaw nañ koo euh, xaw a sàggane tuuti kon day baax nag ñu koy fàttali su ko defee ñi ko xamul woon xam ko ñi ko xamoon tamit fàttalikuwaat ko di ko bàyyi xel kon tom dañoo ànd ak euh, sëriñ Souleymane Pouy muy bàyyikoo ba fële ci jam ñaajo fas yéene ànd ak ñun ci fitnatun ka qita'il laylil muslim muy ay fitna yoo xamante ne wala fitna boo xamante ne jaaxal na ñu bëree bëri wala jaaxal na àdduna yépp kon incha allah tom boobu la sëriñ Souleymane Pouy fas yéene ànd ak ñun suba incha allah kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Mbacké Abdourahmane ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di tàmbulee nuyoo bi ci sunu kilifa yi dëkk bi ne ci seen loxo tàmbalee ko ci sëriñ Abbas muy kilifa gu mag gi ba ci ñépp ñi ne ci ronam waaye di beral kenn koo xam ne nag sama maam la sama xarit la muy sëriñ Bachiru di ilimaani dëkk bi di ko siyaara bu baax di ko ndokkeel waaye di beral nuyoo it mu assasatul wafa bi xuquqil iman ci taxawaay yu am solo yu ràññiku yi nga xam ne réew mi yépp ñu ngi koy seere rawatina ci biir weeru koor wi nga xam ne yu baax yépp baax waaye rawatina bu weer tàbbee ñu ciy liggéey liggéey yu am solo ci ëttub borom daaru bi nga xam ne ku fi toog di tasaare xam-xam kenn du la wax ne la lu tax ngay toog foofu kon ñu ngi leen di ndokkeel di ñaanal yàlla tawfiq ak taysiir ak liggéey bi gën a jëm kanam maa ngi ànd ak sama mbokk mii nag di sama nijaay sëriñ Abdourahman loo eh, ñu jógee ñëw kon bëgg ànd ak mbokk yi ci tomb boobu nga xam ne sëriñ Modou Kara wax na ko léegi muy tomb boo xam ne néew na lu ma dégg ñu di ko waxtaane ci mbooloo doonte ñun ñëpp ñu ngi koy jàng ci téere yi waaye li gën a bari dañuy romb jàll ba daa mel ne dañuy jàpp ne yitteelut du lu ñuy dund kon jërut sonn ne buñ demee ci risaala bu bu ñëpp xam alxayrawaani radiallahu anhu wa rahima dana jafekk muy lim nangam yu baree bari ni diyee war na ca nangam diyee war na ca diyee war na ci nangam waaye dafa mel ne dañ koy romb jàll rek waaye toog di ko waxtaane wala boog ñu di ko dund bu fekkee am na yit ci sunu gox yi lu néew la man mën na ma wax ne benn yoon laa mës dégg fii koo xam ne joxeel nañ ko diir ci at yu yàggut yi ku ma am nattu dal mu gëstulu li war ci dee ji joxe xamoon nañ ci sunu histoire it sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu anhu mas naa bind mbind moo xam ne aju woon ci askan wi booba lu xaw a mel ne diyee moo taxoon mu bind ko tudd ca mbooleem ñi nga xam ne ñoom la war a soxal waaye lu weesu loolu boo génnee téere yi dootoo gis jenn jeexit juy wax ju juy jëmmal diyee kon moo tax ma jàpp ne tànn gi ngeen ko tànn ngir waxtaane ko lu am solo la day jëmmal ak ne daara ji kon mi ngi dox ci lépp lu war a amal njariñ nit ñi war leen a soxal ñu fexe ba ubbi ci boppi nit ñi kon yàlla na yàlla fay ci yittewoo googu te dafa leen ci ndab euh, maa ngi ko fa yéene tënk nag ki xamle lan mooy dee ban solo la am ba tax ñu war ko bàyyi xel lu koy waral lan mooy tax bu amee dee dee war a am ak nu muy toll ak ku koy joxe ak buñ ko joxe ba noppi nuñ koy def insha allahu taala waxtaan wi du génn tomb yooyu dee alal la joo xam ne day war ci sababus bakkan bu faatu la bokk bakkan bu loru nit bu loree bakkan mubasharatan wala tasabbuban ñaar yépp dana am dee dana war ngir nit ki moo faat nit ci ay zuruuf waaye dana war ngir nit ki dafa sabab lu lu tax faatu am donte faatut mubasharatan waaye moo sabab faatu dee dana war ngir faatu nun ma ko waxee waaye dana warit ngir loo xam ne gaañu gaañu la waaye àggul ci faatu donte loolu am na ci boroom xam-xam yi ñu koy wutal weneen tur ñaare dañ koy tudde arche mooy gaañu gaañu boo xam ne la ci laaj ci alal matul dee ju mat nga xam ne qaadi mooy seet wala sax am na ci yoo xam ne nas sorot na ci waaye lam wax ne nañ ko joxe matul diye diye kaamila téere yi danañ koy tudde al arsh wala fi di ko firee ndàmpaay ak loo xam ne nag sharia waxu ci benn lim boroom xam-xam bu maandu mooy wax ne kii kat li nga ko gaañ joxe ci nangam rek ma war di ko tudde xukuma mooy maa bi ci al adl al aarif kon bakkan bu loru mooy tax dee am loru gi mën naa àgg ci dem ba faatu mën naa àgg ci faatuwul waaye yàq nga ak dundam ba xañ nga ko ab cër mbaa loon di demee ba tax nam waroon a doxe ci ak dundam dootu mën a nekk loolu dana waral ñu ne kon dee war na yoona ko tëral nag ajuwul ci ijtihaad li tudd dee moom ijtihaad jëmu ci sharia ci boppam moo ne nangam lañ war a joxe yeneen yi nga xam ne sharia waxut nangam lañu war a joxe ñaari dee su ko tudde dee yooyu xukuma lañ koy tudde walla yu demee noonu waaye yi nga xam ne sharia moo ne joxe leen nangam yoo xam ne sañi su koo yokk sañi su ko wàññi lu dul ñañ koy jox ñoo ñoo coobare wàññilu ko loolu moo tudd ad diyatu fil islaam baat bi nag masdar la ci wadaa yadi masdar mi am ci idatu ak silatu niñ ko def moom lañu def diyat mooy xadaf faaul kalima wottee ko ak taa ci mujj ga loolu dongay daar yi xam na ñoo bëgg a wax waaye wadaa yadi mooy fi'al lu am solo nag la am solo gi li ci jiitu mooy ndégalul yàlla te ab jullit bu ñu ko ne yàlla digle lii war nga ko def rek war nga caa jox yitte te sunu borom moo santaane joxe diya wa ma kaana li mu'minin li mu'minin yaqtula mu'minan illa xata'a wa man qatala mu'minan xata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu loolu ayatun muhkama suñu borom ne jaaduwut rafetut dëgganut ci ab julit muy rey ab julit xanaa njuumte am waaye jubloo rey ab julit loolu julit wuru ko def waaye nee na ku rey julit te teyoo ko na nga kafaara ba noppi joxe dee na nga goreel ab jaam ba noppi joxe dee joo xam ne da koy jëbbal njaboot xanaa ñu baal la ko waaye njaboot gi sañ nañoo baale ñoom itam waaye fii ak baale wuñ joxe dee day war ñëw na ci xadiis yi alayhi salaam nee ku ñu reyal mbokk ñaari gis-gis yi lu ko ci neex benn ñu déyal ko mbaa ñu fayu man qutila lahu qatilun fa huwa bi xayri nadarayn imma an yuuda wa imma an yuqaad benn ñu diyal ko maa ñu fayu rey ko loolu mooy ku rey nit te tey ko la ca sharia santaane mooy ñu rey ko waaye mbokk yi sañ nañoo baale suñu baalee nag dañuy laaj waa ji dee kon loolu ndigalul sunu borom la ki digle julli digle woor digle joxe asaka digle yu baax yi ci des moo santaane bu bakkan rotee nañ joxe dee kon loolu rek war naa tax ñu jox ko yitte niñ joxe yitte yeneen xeeti ndigal yi ndax yàlla lu mu digal rek lu gën la bi ci des it mbugal la mu ñuy teg jaam bi tooñ jaam bi jëye dal ci boppam mbugalum alal la ñaari mbugal lañ ci ndax dalañ ko def mbugalum maanaa mbugal ko mbugalum màdd ndax dañ koy sant mu kaffaara goreel jaam ba jaam di am walla woor ñaari weer yu ñu toftale bu fekkee dafa rey bakkan te teyu ak nag joxe dee kon mbugalum alal la moo xam ne am na njariñ ndax dana woyofal mettitu jinaaya xam nga nit ku rey nit dara xewut joxewuñ dara nga dajeek moom ay mbokkam di ko gis muy dund lekk kanaan te ñoom ñëpp ñu xam ne moo rey seen mbokk ma loolu mën naa def ci nit leneen mën naa wëlbati nit ku baaxoon mu bon mën naa tax ñu bett ko sàkkal ko pexe waaye buñ nee laaj nañ ko alal yu bari yoo xam ne looy la daj door caa jot buñ ko jëlee jébbale ko dana woyofal jinaaye gi amoon dana tax sax bët bañ ko waroon a xool buñ dajeetee moom dootuñ koo xool te loolu am na njariñ ci biir aw xeet njuumte yi am ñu fexe ba jeexeet jete war a juddoo bañ caa juddoo waaye bu njuumte dee am te benn jeexeet juddoo wu ca ak bañante ak noonoo ak sàkkalante pexe lay jur kon diyee am na solo ci wàllu googu jàjj la it nag ndax ñaare faat bakkan dana di am ci njuumte waaye li ci ëpp sàggan dana ci feeñ buñ la tegee loo xam ne nag alal mi gën a doomu aadama gën a bëgg ci xolam ñu laaj ko ci lu bari ne ko joxe ko ndax yaa def lii jàpp naa ne ku def loolu ak ku dégg koo xam ne ba mu faatee bakkan te tëyu ko alal dañ ko laaj ndam toll dana moytu kem kàttanam ba du faat bakkan donte du ko tey waaye rëcc rëcc yi mën a am ak njuumte ak sàggante yi mën a am ba tax ñu lay teg daano yi dana tax nga moytu kon zajjër la lil jaani zajjër la yit ñeel keneen ku ko dégg ku ne waaye bu fekkoon nit day faat bakkan ni muy amee ci suñu gox yi ñu dem lijjanti ko mu jeex toppuñ ko ko waaye mu xëy doxi soxlaam boobaa bu ëllëgee ma waral yi waral bakkan di faatu bis bu yàlla sàkk ñu gis sabab yi ndax ñi ko njëkk a def gisuñ lenn lu leen teg lu tax ñeneen ñi man caa waaroo ba tax ñu bàyyi mboolem yi gis muy sabab ay bakkan dorod su amee tey bu subaa nga gisaat ca saa sax ku ko sabab benn yàlla bañ ko caa fekk amut waaye moom sabab lu na bu fekkoon nag jàjj yi sariya santaane teg nañ ko ci kaw ndoddum kooka moom ak keneen ku ko dégg da moytu xam na yëf yi gën ndeke boo ko defee boo sàgganee ba def ko it ndekete dana dana dana la dana dana diis yow gan euh, die it day dëgëral ak bokk tey tax ñi war a bokk yëg ne war nañoo bokk ndax dee du caagee ne am na ci anam yoo xam ne nit ki moo koy mbokkam ñoo koy joxe danañ ci ñëw mën naa sori lool sax waaye bu nit xamee ne moom kat diw mee mbokk ma mën naa am séquñ dara xamante nañ rek yëg nañ am na luñ bokk waaye mën naa am kenn ci ñoom doxu waaye mbir mën naa gaar mbokk ma ma ñu fekk la fa nga nekk ne la joxel xaalis ñu lu tax ñu la sa mbokk daal lor nit ñu war a fay xaalis te ñi ko war a fay yàlla ne na ci nga bokk loolu dana tax nga yëg ni ah kii sama mbokk su ma ko rombatee muy def lu dul noonu loo xam ne bakkan mën na caa des naa ne yaa ah ku saay bu ñu tooñ ndax boo tooñee ba bakkan loru man sama alal dana génn diw alalam génn diw alalam génn ñooñu ñëpp danañ góorgóorlu ba yow nga bàyyi tooñ waaye bu ñu jàppee ne nit ñi kenn ku ne lam daf moom kesee la concerné moom dong la yitteel dañ koy seetaan lu ko neex def bu lu ko ci topp ñu ne ah mook càgg ndax moo ko tey ba mu koy def sàggante la waaye bu sàgganee ba defu njaaxum it nga topp la yooyu danga dundal mbokk gi soo ko séenee ci loo xam ne sa alal mën na caa des danga ne ko bu ñu fontoo kon dana dëgëral ak mbokk tax ñi bokk xam ne ñoo bokk ñi mën koo jokk mën naa musal xeet bi it ci li ma wax léegi ay toppante te xam nañ ne xeet yu bari la leen alakoon mooy rey kenn ci seen mbokk ñooña mer dem fayyu ñooñu meraat fayu xam ngeen daaxis daaxis ak euh, ci ci taarixu arab yi euh, maarakatu daaxis guerre buñ naa la diire na ñeent fukki at sababoo ci lan kenn nit kuñu rey kenn nit ku rey ay bokkam mer dem fayu ñooña meraat dem fayu ñu di ko topp noonu du fu mu yem waaye bu ñu doon sàmm déya ñiñ rey seen mbokk seen xol dana sedd seen xel dana dal ak ki faatu lu metti metti ndax danañ yëg ne ñii kat laaj nañ leen ci alal loo xam ne buñ ko joxee dana tax mën a xaw a woyofal mettitu tooñ gi ñu leen tooñ waaye bu faatu day am te kenn joxiwu dara nag mën naa metti te mën naa tax ak noonu ak mbañante ak fayonte ruuxu ruuxu fayonte ne ci biir xel yi kenn koy du tunglu sa morom foo ko ko sàkk ko fexe te bu dee ci naar yi moom xam nañ ne seen jikko la woon kuñ mas a reyal sa mbokk bala nga am jàmm fayu lislaam moo ko fa jëlee ci ni mu ko fa jëlee bokk na ca ki rey ñu teg koon die joo xam ne ña ñañ rey seen mbokk danañ mën a dëfaloo loola ba lañ ko ëmbaloon ci mbañeel ak bëgg a fayu ñu dindi ndax léeg lekk ñu bàyyi fa alal joo xam ne mën naa am ka faatu bu doon dund it mënta liggéey alal ju toll kon dana jariñ ak njabootam njabootam yi ñu doon yaakaar tumuranke ak nara dund dund gu metti dee jooju mën naa tax mu féete leen fu bari fa leen seen way juróo faatu waroon a féete kon day sakk buntu mbañeel ak bëgg ak ruux ak fayonte moo tax lu mat a bàyyi xel la ci lislaam dañuy wax it ne laa yuxdaru damun fil islaam deret du neen ab julit ci lislaam deret du neen képp ku faat bakkan ci lu dul noonu rek war nañ ko topp xaaxida boobu di diyee da koy da koy jëmmal dafa mel moom lañ tatbiq ba tax ñu laaj xaalis laaj alal ndax bu dutoon loolu am na ñoo xam ne bu ñu faatoo seen deret day neen te deret doomu aadama dafa foor foor goo xam ne rey ko te dara topp ci moom wërta nekk wërta nekk dee it day tegtale maanug lislaam ak yamale gu yamale nit ñi ndax ku faat bakkan deret yi ci lislaam deret yépp tolloo tatakaafawu addima dereti boroom xam-xam dereti wàlliyu dereti commerçant akub tailleur akub chauffeur ñoo tolloo ci lislaam koo ci rey li ngay joxe lenn le day wuteeg bu dee taawidaat maale yi xawaaniin watane di teg ñoom ñoom seen ndàmpaay ñu ngi koy aj ci shaxsiya bi nga faat wàccuwaayam ci ci ci mujtama bi nu mu toll ci wàccuwaayam lu toll noonu lañ lay laaj ci lislaam nag ku rey bakkan bakkan bi dañuy xool ak lim doon taxawee danañ xàjjale góor ak jigéen ndax yàlla leen xàjjale waaye ci melokaan yi góor gi am du ci gënante ba tax ñu laaj lu ëpp liñ laaj keneen ki kon maandug lislaam ak yamalem nit ñi feeñ na ci dee ji mi laaj ba ku rey ki nga rey duñ xool lu mu doonoon ci biir mujj tabax bi waaye bakkan bi nga faat moo am xiima liir buy door a juddu ak màggatu téeméeri ak ku toll ci diggu dooleem ñoo ci yem li lay laaj alal la ko ngir waaji xëy na lim doon tekki ci société bi waaye bakkan bi nga faat moo rëy fa yàlla bakkan bi moo rëy fa yàlla donte amagul njariñ ndax ab liir la wala dem na ba amatul njariñ ndax ak màggat la ak ki toll ci diggu dooleem ñoo ci am kon loolu it day wane maandu bu lislaam ak wax ne li sax ne ad dimaaw tatakafa lu wér la day wane it ne lislaam lu rëyal dereti nit la bokk deret doomu aadama lu rëy ci lislaam diye day firndeel lool bakkanu doomu aadama lu rëy rëy ci lislaam la kenn waru koo foye kenn kenn waru koo foye te bu ñu xool sunu biir société bi nag bari na ay faatu yu am yoo xam da nga yëg ne woyofal bakkanu doomu aadama moo tax waaye bu ñu ko woyofaloon faatu yooyu doom loolu ku ku seetlu da ko yëg waaye ci déyee dañ ci xame ne lislaam réyal na bakkanum nit réyal na dereti nit ndax xam nañ ne ci ad xam xams la bokk mën nañu wax ne mooy ñaareel ginaaw bu diine jàllee li gën a rëy ci lu lislaam indi ngir taxawu ko mooy an nafs bari na ay tëral yu mu tëral ngir bëgg aar bakkan doomu aadama ci ay xuduut yoo xam ne aar bakkan doomu aadama moo tax yàlla tëral fayonte ci la bokk laaj déey ci la bokk ak yu demee noonu bokk na ci am solo loolu ba tey day jëmmal li yonent ay salaam waxoon ne yowmal xiyaam li yàlla di njëkkal lijjanti ci jafe-jafe yi dox diggante jaam ñi mbirum deret lay njëkk a lijjanti li dox jaam bi ñaara ko seq diggam boroomam ak diggam moroom jàmm li yàlla di njëkk lijjanti ci diggam ak jaam ñi mooy julli awwalu ma yuhaasabu alayhi al-abdu yawmal qiyaamati as waaye li muy njëkkal lijjanti ci diggante jaam ni mooy dara di awwalu ma yuqda bayna naasi yawmal qiyaamati fi dima loolu yéen ko wax loolu nag nit bu ko xamee war na bàyyi xel ne lu rëy fa yàlla ba bu yawmal qiyaama jaam ñi teew muy lijjanti yi am solo ak yitteelu loola moo tax mu jiite ko kon nit ci kaw suuf warta foyee ba kër doomu aadama bay def mbaa muy sabab lu ko jëlee ci kaw suuf si ndax bu yomal xeemee la yàlla di njëkk lijjanti ci la bokk diyeem it foofu la solom di feeñe ndax bu faat bakkan amee te diye amut àq ji dafay des bu yomal xeemee faaw nga lijjanti waaye li la yàlla teg nag boo ko tegoo kafaara gi joxe la ko kafaara gi day dindi sax na ci xadiis ku yàlla teg yenn yim tare nga rëcc def ko ñu teg lay kafaara loolu day far bakkaar waaye bu fekkee ne yàlla sutural na la ba kenn tegu la loola da ngay des ci taxtal machia bu neex bu yemal xaabe bu soobee yàlla mu jéggal la bu ko soobee mu bàll mu dula bàll waaye loolu nag mooy li dox diggante jaam beeg ak ak yàlla la waaye bu dee diggante jaam ñi ak seen biir yoonu yàlla néewut foofa ak yoo mën a ameel sa moroomu jaam danga ko koy mën a lijjanti fii ci àdduna ngeen yéwénoo mbaa bu yomal xiyamee nga fay ko te yowmal xiyaam moom amul baale lu waay baax baax sang baax ci baal nit ku la tooñ fii la yam ci àdduna yowmal xiyaam moom fay jël sa lu baax joxe mbaa jël lu bonam jox la kon am na solo ku yàlla nattoo yu mel noonu it nga yéwénoo fii ci àdduna te bokk na ci yéwénoo nga joxe dee dana tax boo ëllëgee sa mbir leer ba yow nga bañ am jafe-jafe li yàlla di njëkk lijjanti ci jàmm ji dañuy wax it ne diye li tax mu am solo bu ko kenn laajutit l'islam da koy laaj lu am na ay àq yoo xam ne dañuy wax ne sukk seen borom laajee ñu lijjanti ko buñ ko laajut nag duñ ko topp kenn diye nag l'islam day sant ki nguurug l'islam ku ku faat bakkan ñu laaj la diye xanaa mbokk yi ñëw ne baal nañ waaye li aslu ko mooy dañ koy laaj moom waaye deesul wax ne mbokk yeekat waxaguñ dara ginnaaw guñ dara nag waa ji duñ ko laaj dara déedéet dee moom bu sabab si amee rek laaj dee day war mbokk yee baale mbaa ñu ñàkk baale suñu baale wut nag mu nekk ci loosu ki tooñ wala moo ki bokkam waaye du loo xam ne dañuy wax ne faw ñi ñi ko moom ñoo koy laaj ñu door leen ko jox déedéet kon loolu day wane ne eh, ay jullit fu ñu nekk lislaam war naa ne ci seen mbir di àtte ndax yu mel nii day am mën naa am ña ña ña loola soxal xamuñ ko sax nag kenn du ko laaj kenn du ko lijjanti ñaata bakkan mbokk yi ñooy faatu ci réew mi yi ci ëpp nit a ko sabab te dañuy waxtaan bu jeexee mu jeex léeg sax nit daf ko daw jàpp naa ne bu xamoon la ko ci fekk ëllëg dana toog ñëw dana ñëw ne maa ko def ñu laaj ko lañ koy laaj mu joxe ko ndax mucc bu ëllëgee ndax daw raw moom fii ci àdduna la yam raw fii àdduna la yam yowal xiyaam ab rawukaay amu fa ay nal mafar jooju yàlla di wax ku ne war na ko teg ci kanamam ku def ak njaaxum ba tax nga rëcc ci àdduna war ngaa teg ci kanam ay nal mafar bi ci des jàpp naa ne buñ ko bàyyi woon xel ci suñ société yi ñu nekk fu mel ne Sénégal jëmmal fi diya di ko laaj ni ko lislaam santaane yu bari yuy xew dana wàññi yu baree bari yuy xew bakkan di ca des dana wàññi waaye bu ñu ko jëfandikoo wul nag nit ñi di tooñ dara du leen ci fekk maa sax ñu am ay pexe tooñ ba noppi mel ni dañ leen a tooñ suñ jëfandikoo woon diye ni ko lislaam santaane jàpp naa ne lu bari ci loolu dana wàññi kon loolu ab tënk la ci am solo ñu war ko bàyyi xel kon ndax bu du toon dara yudul yooyu rek war si la ko waxtaane lii waral diye nag mbokk yi bokk na ca ku rey nit te tay ko li ñuy tuddee alxatlu al amd kooku la ca war mooy fayu ku ci war la ci war mooy dañ koo war a rey te buñ ko reyee ba noppi ibnu abbas moom daa bokk ci ñu doon wax ne ku rey nit te tay ko sawaral la jëm te dafay dëkk ndax wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannamu xaalidan moom loolu la gëmoon nee na jéggal gi ñuy wax saxaaba yi laaj nañ ko aaya ba nekk ci suuratul furqaan di wax ne walladina laa yad'una ma'a allahi ilahan akhar di wax ba ca mujj ila man taaba ja mu ne loola aaya makkiya la te aaya bi nekk ci nisaa yi madaniya la naasi moo ko folli moo tax moom dafa gëmoon ne ku rey nit te tey ko sawar la jëm kenn mënu koo jéggal donte jumhurul ulama ñoom dañuy wax ne bu tuubee ñu baal moom dafa doo wax ne aaya yële ci yéefar yi la wàccoon yéefar yi daan rey nit ndax bi yonent ay am ñëwee lislaam ñëw di wax loola daa am ñoo xam ne dañ ne ñun duñ tuub ndax reyoon nañu bakkan aaya bi ñëw ne illaa man taaba wa amana na ñooña ko moom waaye ku rey nit tey ko moom day wax ne amutu njëggal donte nag jumhurul ulama la ñuy wax waaye jàpp naa nag wax yi Ibn Abbas jooju dëgër na loolu nag layu lay dëgër la indi yoo xam ne neexut a kon li muy tekki mooy bakkan doomu aadama kenn waru koo foye kenn waru koo foye te yëg nañ ne fii nag lu tuuti ñu ngi ci rey nit ku rey nit te tay ko ñu war koo rey mbokk yee sañ dañoo baale ne ko jéggal nañ la fayu gi duñ la rey suwaa nag dañ koy teg di loolu bokk na ci liy waral di ñaareel ba mooy ku rey nit li ñuy tuddee shibhul amd maa daal nuru na ne yaa ko tey waaye teyoo mooy koo bi muy dóor yor na yor na dara di ko dóor nit moo jublu dóor gi waaye jubluwutoon rey moo jublu dóor gi waaye jubluwutoon mu rey xam nga ki jël bal yor fetal jàkkaarloo nit dóor ko ci bopp xam nañu da ko bëgg a rey waaye am na kooxane xam da ko mere jël aw dóor ko ci tànk bi ndekete waa ji dafa yore cardiaque xol bi yëngu mu daal di faatu moom moo ko dóor te moo ko jubloo dóor waaye nag dóor yi jublu coon rey loolu bu ci faatu amee shibhul amd lañ koy tudd kooku it bokk na ci waral ñu joxe dee loolu nag bari lu muy am lu mel ni ay nit ñuy xeex am na xadis bu waratoon ci ñaari soxna yooyu doon xeex ci bokk ci Banu Huzayl kenn ko jël aw xeer dóor ko mu ram ji mu faatu te fekk daa ëmb ëmb ba faatu doom jafaatu yaay jafaatu xam nañ ne kooka ba ñuy xeex xeex la woon rek moo tax chipu la am la ne bu fekkoon moo ko tey la jublu dañ koy rey waaye reyuñ ko dee la ko yit ba islaam laaj ndax moo jublu dóor yi waaye jubluwutoon a rey ah, xaddul xata nag mooy koo xam ne jubluwutoon a dóor moom da doon tiire bal fii bal ba rëcc dal keneen daa seet dara di ko tiire ndekete am na ku ne ci ginnaaw lool bal bi jàll rey kooku daroon daaneel at miiram jàpp ne kenn néewu foofa ndekete am waa ju romb miir ba dal ci kaw mu faatu kooku jublu wutoon rey jublu wutoon a lorit ndogal la waaye moo ko sabab ñooñu day jàpp ne eh, reyu xataa njuumte la kon alxatlu qatlu al di waral xisaas bu ñu baalee xisaas ya dee war ku rey nit rey goo xam ne shibhul amd la dee war na ku rey nit te tëyu muy al xata dee war na ak sax loo xam ne nag aggut ci rey waaye gaañu gaañu la boo xam ne dafa jeexiital ci dundu waaj loolu it jinaaya la bu fekkee ne sharia euh, wutalu ko ci lislaam boroom xam-xam bi àtte sañ naa xool lu jaadu mu teg ko waaj bu dee diyee euh, ñëw na ci xadis bu ko defee li koy saxal nag mooy ñaari seere ñaari nit bu ñu fekkee ñëw ne diw sàngam fekk nañ ko mu jël balu fetal dóor ko diw mu dee ñaar ñuy di ñaar ñu maandu seere yooyu mën nañ caa sukkandiku àttee ne kon moo ko rey bu dee reyu tey bu dee reyu njuumte wala li ñuy tudd xasaama am war mooy benn seere bu fekkee ñu rey waa yi mbokki waa yi ànd ak seere bu giñ juróom fukki yoon ne dóor yii ne lii waa ji wax dëgg la moo ko rey maanaam benn seere dee su ci àtte nit moo ko rey di ci saxal wala ñaari seere yoo xam ne dañoo seere ne diw day fekk nañ ko muy dóor waa ji dóor yu metti waaye nag faatuwul ci saasa ay mbokkam ñëw nañ jël ko yóbbu hôpital mbokk yi dana daje giñ juróom fukki yoon ne dóor yooye moo rey waaj su ko defee laaj di door war kon dana sax ci ñaari seere yu maandu kese wala lu ko dana saxit ci benn seere bu fekk rey gi ak xasaama dana sax ci ñaari seere yu fekke gaañ ga waaye fekkiwuñ dee ga ak xasaama xasaama nag mbokk yi ñooy daje giñ juróom fukki ngiñ dëggal ne mandarga mi ñu wax ne ci la saw mu wér na loolu bu amee ci la diyee di saxe nag iqraar it dana ci sax nit bu reyee dikk ni moo rey ni moo rey danañ ko ko nongul waaye su boobaa nag am na at yu ci aju yeneen am na xadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali ne am na ñaari jigéen yoo xam ne dañoo doon xeex kenn ka jël aw xeer dóor ko moroom ja mu faatu doom ji amoon faatu yonent ne doo doom jooju faatu nañ ci nañ ko nañ ko nañ ko deyaale ab jaam jaam bu ndaw boo xam ne ndaw si sànni moom rek moo ko war a fay ci alal nañ ko war a jële yaay ji faatu nag moo ki mbokkam nañ joxe dee moo ki bokkam nañ cotiser joxe dee ji kon yonent ay salaam moo ko santaane ni muy toll it moo ko wax ni muy toll xam nga arab yi fukki giléem moo doon seen di ku mas a rëy nit ci ñoom fukki giléem ngay joxe waaye xam nañ xisab abdullahi way juru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siira nettali na ne xam ngeen ne abu abdul muttalib bi muy gas teenu biiru sam-sam bañ dee ba am ci yaakaar Quraysh day ñëw di ko gàllankoor ne ko boo ko gasee doo ko moom yow dong ndax nangam ak nangam ñu am yu xew ba yàlla wan leen ne leen abdul muttalib moom teen bi kon gañe leen ca la niseroon ne bis bu ma yàlla mayee fukki doom danaa ci rey kenn sante ko yàlla muy dox di dox ba am fukki doom Abdullahi ñëw fukkeel leen ñu tegoo ko bant bant ba dal Abdullahi moom la gënoon fonk mu xëy bis ne da koy rey ndax moo ko waxoon naar yi ne ko doo ko rey doom ju amee yaakaar nii mel nii mel kenn du ko rey <coughs> demal ci boroom xam-xam yi laaj leen pexe <coughs> ca la dem di dem Xaybar fekk fa waaju fa nekkoon mu laaj leen lu ngeen daan joxe dee ñu ne ko fukki giléem mu ne leen teg leen fukki giléem teg Abdullahi tegaw koy bant su bant bi dalee ci Abdullahi ngeen yokk fukki giléem tegaat su dalee ci Abdullahi ngeen yokkaat fukk tegaat ba ba muy dal ci ñu ñëw def noona teg fukki giléem tegoo bant bi dal Abdullahi ñu tegaat mu dal Abdullahi ñu ko def ba ba mu téeméer bañ tegee téeméer nag tegoo mu dal ci giléem yi Abdul Mutalib ne da koy wóorul daf ko ñetti yoon yoon wu dikk dal ci kaw giléem yi mu daa ne kon lii lañ lii la wax ci lañu reyee téeméeri giléem jote ko Abdullahi moo tax yéen dañ wax naan anam nu dabi xay ni maay doomi ñaar ñi nga xam ne kenn ku nekk bis naroon la bi kenn ki mooy Ismaayil alayhi ak Abdullahi Baye boroom xurut absa doon wax naan fa kaana walidu nabiyil mujj muftada bi miatin fidaauhu min arrada wa kaana daaka sunnatan fi ummati an nafsi kulli muminin fi fidyati loola bi lislaam nii moom la saxal mooy ku faat bakkan bu dee ku góor téeméeri giléem ngay fay jëmmi jamono nag sidna Omar moo ci dugal ak sopp ne ñëpp du ñëpp alal giléem mooy seen alal daan ne kon ñi giléem doon seen alal ñoom nañuy joxe téeméeri giléem am na ñoo xam ne nag seen alal diinaar la boobu or la woon ñooñu nay joxe junniy diinaar ñi nga xam ne xaalis mooy seen mone nañuy joxe fukki junni ak ñaar loola sidna Umar moo ko indi dafa mel ne booba it daa xayma dafa xayma téeméeri giléem bu dee ca waa Shaam ak ñi mel noona du sori junni dinaar bu dee ca Faris ñay jëfandikoo fidda du sori fukki junne ñaar loolu nag fuqaaw yi léegi ñu ëpp ci ñoom dañ koy delloo ci cosaan la ndax tolloo yooyu amoon léegi amatul maanaa buñ ko doon seet ci or tey wax ne junni dinaar yooyu kon dana metti lool lool ndax junniy dinaar quatre mille deux cent cinquante grammes la ci or gramme or quatre virgule vingt cinq la boo ko multiplier par mille quatre mille deux cent cinquante la lay jox te gramme or bi gën a yomb waa mille lay jar kon juróom quatre vingt quelques millions moom lay doon ci bakkan bu faatu bu ne bu fekkee dañ ko dañ koo xayma ci dinaar jàpp na ñun ahlu dinaar lañ. kon ku faat bakkan danga joxe juróom ñett fukki million ak lu topp waaye buñ ko xoolee ci giléem te mooy cosaan mën naa gën a woyof xamoon naa yëgoon naa koo xam ne ak jigéen la loroon ba ñu xoolee juróom fukki giléem ya soriwut lool ay douze millions yooyu fukki million nangam kon xëy na loolu moo ëpp yërmande te mooy cosaan nag ndax ba Sidna Omar daf it booba diggante junniy dinaar ak téeméeri giléem xàll mi ko nañ léegi nag dinaar dafa continuer di jël valeur te yeneen yi seen valeur wàcc moo tax sax ci asaka dañuy wax ne waratuñ koo xool ci xaalis ndax xaalis dafa daanu waaye or mi nga xam ne dafa tëye xiimaam te boo ko ci xoolee ci la ci la am koom di am lu tudd alal yu bari waaye bu ñu doon xool xaalis yi ki alal asakay war mën naa am li muy am du bari lool ay fanweeri junni ñeent fukki junni du ko weesu boo wut asaka war la kon téeméeri giléem wala njëgam ku faat bakkan moom war a joxe te soo waroon a mbokk yi ku yor oto di ko foyee ba mu këpp nga rey ci fanweeri nit fanweeri téeméeri giléem nga war a joxe ndax benn bakkan bu ne la lu bakkan bari bari kenn ku ne dañ ko joxeel téeméeri giléem kon du mbir mu woyof du lu tuuti lu war a woyofale eh, amoon na ku ñëw Abdullah ibn Sahl dañ koo rayoon ci Xaybar coow bari ca Yonent bi salaam moo ko jotul téeméeri giléem la jotoon kon day saxal ne téeméeri giléem mooy diyee ku rey góor su ko defee nag dana di wuute ci nit ki koo xam ne góor la dib jullit moom lañuy laaj téeméeri giléem koo xam ne góor la dib jullit bu dee jigéen dib jullit genn wàll gi la juróom fukki giléem bu dee ab jeneen diine la gëm moom itam bu dee góor gi moo jullit bu jigéen ñoo juróom fukki giléem la bu dee seeni jigéen la masalan ab chrétien bu jigéen ku ko rey ñaar fukki giléem ak juróom bu dee ñi nga xam ne dañoo tubbi génn ci diine Euh, ñoom la ñuy wax ne juróom benn giléem ak ñaari sulus ñaari sulusi giléem ku rey koo xam ne wasani la mbaa murtad la loola ci war nga xam ne lu ci nekk ci charia dañ ko détaillé ba saa faat bakkan amee rek danañ xool ki rey kan la wax ne ko nanga ma ci war loolu mooy bakkan faatoo waaye léeg-léeg it nag nit daf nit loo xam ne rëyu ko waaye daanaka rey na ko moo tax ci lislaam am na yoo xam ne ku ko def nit donte deewut yaa ku ko rey yéen lañuy ñuy yemale dee ju mat sëkk lañ lay laaj bokk na ci ku yàq xelum nit sopp ko def boo xelam yëngootul mënta dox atteb ku ko rey la die kaamila moo ci war téeméeri gi leen bu dee góor moo xam da ko jox lu mu naan bu yàqu moo xam da nga dóor dara ci bopp bi mu doxe fa te njëm wala dal loo ko mën a def ba nga xam ne ni xel ma yàqu na téeméeri gi ma ci war naka noonu ku yàq nopp déggu nit ku taxaloo nit wala nga yàq ay bëtam ba mënut a gis wala alxawaasul xams nga fexe ba yàq ku ba bu laalate dara du ko yëg bu mosate dara du saf dara yooyu yëpp yooyu mooy nit loo ci xañ nit rek day jàpp na rey nga nga xam ne kon du càggee ne sax rey rek waaye ndekete lay léeg nga dóor nit fenn mu doxe ci nopp ya di riir ba mujj nopp ya tax ameel nga ko téeméeri giléem kon du rek waaye mën nga ko gaañ-gaañ boo xam ne tax na cir yi ku yàlla joxoon mu ciy liggéey benn yàqu ca boobaa dañ lay laaj dee ju sëkk ku dagg ñaari tànk nit ku dagg ñaari loxoom ba tey loolu accident yi xam nga li ci bare bu faatu amutit danga dégg ay blessés yu bari ñu naan ñii seen tànk dam mu am na ci ñoo xam ne ci lañ doxi dootuñ dox ñoo ñuy dee ju ma sëkk moo ci war donte borom faatu ku yàq kër jàmbur ba mënut am doom dee ju ma sëkk ci war ak yu demee noonu yoo xam ne yépp buñ delloo ci téere yi baaraam yi baaraam yi nit yi ku dagg fukki baaraam yi nit na joxe dee ju ma sëkk kon benn baaraam bu ne fukki gileem baaraamu nit boo boo dem def di xuloo moom téye baaraam damm ko ñu dem ñu ne ko baaraam bi yàqu na faaw ñu dagg ko fukki giléem nga ko ameel ci benn baaraam kon day wane ak di jëmmal ne doomu aadama moo foor fa suñu borom ba loolu laaj lu mu tuuti bëñ bëñ mu ndaw bii ngeen gis ku meram nit toj bëñam ñu topp la diyee da nga joxe juróomi gileem benn bëñ moo xam dëgëj la moo xam ay reewu la moo xam asal ba ñëpp tolloo dara benn bëñ boo yàqal nit da nga ko fay téeméeri gileem fukki da nga ko fay juróomi gileem kon loolu mbokk yi du lu woyof te bi set ngay gis ay nit ñu gaañeen dañu ne diw sa bëñam bi mu ne diw diw mu dóoroon sama bëñ bu yàq wadd wadd dañuy wax noonu rekk mu jeex waaye ñu xam ne aq aq yàllaa ngi ci joo xam ne boo ko seeni borom baalewut dalay topp faw te bu ëllëgee da ko fay ku yàqub ëmb ku yàqub ëmb war naa joxe juróomi giléem te looy xam ngeen dana di am joxe nit garab goo xam ne da ko naan doxe ca ëmb yàqu doom ji nag bu xasee juddu moom doon si daa juddu tàkku jooy nga def lu ko rey bu dee góor téeméeri giléem bu dee jigéen juróom fukk te looy xam ne ni ay nit ak jur ay doom rey ko masalan tey ñii def lu dul noonu ba di mooy yàlla ba am doom ñaawteef la waaye bàyyiwuñ xel ne bu ñu reyee doom ji beneen ñaw téef la boo xam ne ay daani àdduna dajaa teg daani yàlla dooru ñëw mooy bu dee doom jugóon ko def donte daa judd rek nga rey ko téeméeri giléem war nga ko fay donte yaay ndeyam danañ ci ñëw danañ ñëw ci ñu koy jox kon lii ñuy wax it ku dawal oto defum njaaxum ba gaañi nit it boo faatu woon it danañ ko fay maanaam dee du caa génne ñu ne waa ji faatu na kon jeex na ndax moo bu fekkee rey njuumte la moo ki bokkam ñoo ko war a bokk joxe bu faatoo mbokk yaa ngi fi loolu it mat a bàyyi xel la moo tax mat a tey bu fekkee rey njuumte nag la dañuy wax ni dee ji day nekk mu xam xammasa maanaa juróomi xaaj lay doon maanaa xeeti gileem li ñuy wax bintu maxaab bintu laboon ibnu laboon xeqa jaza giléem gu ci nekk dana ci joxe ñaar fukk téeméeri giléem yi day joxe ñaari fukki giléem yoo xam ne bintu maxaat lañ mooy giléem gu jigéen gu am at joxe ñaari fukki giléem yoo xam ne giléem gu góor gu am ñaari at ak ñaar fukk yoo xam ne giléem gu jigéen gu am ñaari at ak ñaar fukk yoo xam ne giléem gu jigéen gu am ñetti at ak ñaar fukk yoo xam ne giléem gu jigéen gu am ñeenti at bu dee ki nga xam ne rey njuumte la téeméeri giléem yooyu lay joxe ci noonu lañ koy séddale nga xam ne bu ñu ko doon xayma tey noonu la ñuy xayma dañuy xayma giléem benn at bintu maxal ñaata lay jar multiplié ko par 20 xayma bintu la boon ibnu la boon xeq jaza waaye loolu it nag woyofal am na ci ndax noonu ñu ko séddale woyofal la ba noppee ci ñetti at nga koy joxe ñetti at lay doon at mu jeex nga joxe benn sulus bu ñetti at yi ma teem mat loolu woyofal la nit ki moo ki bokkam ñoo koy joxe waaye ci ñetti at lañ koy joxe bu fekkee ne rey njuumte la waaye bu fekkee ne nag ku rey te tey ko la moom ñeenti xaaj lay doon ibnu labun du ci am bintu maxaab bintu labun xeq jazaa bu ci nekk mu joxe ñaar fi ko juróom xam nga ci ak ci ak jur <coughs> yu jigéen ñu ñëpp ba la moo tax jigéen lañ koy laaj yëpp bu ci nekk ñaar fi ko juróom kooku moo gën a mettale tuuti loolu mooy ci rey nit te tay ko ñu baal waroon ko rey jéggal ko rey gi ne ko nag dañ nga joxe dee dana joxe téeméeri giléem bu dee ku góor la rey ñaar fukki juróom bintu maxaat juróom ñaar fukki bintu lëboon ak juróom ñaar fukki xeq ak juróom ñaar fukki jesax ak juróom bu dee nag lu mel ne bàyyi bu yaramu naqari mu mere doom rek jël aw yat dóor ko ci bopp mu daal di faatu xam nañu bàyyi moom du jubloo rey doom waaye nag kooku yaram bu neexut buñ ko bàyyee noonu bu ëllëgee doom ju mere def la ko moo tax daan yu rëy lañ ko teg moom dañuy nekk ay ay diyam mu sallasa lay doon mu sallasa day joxe fanweeri xeqa fanweeri jasaa ak ñeent fukk xalifa xalifa mooy giléem gu ëmb maanaam day joxe ñeent fukk giléem yoo xam ne genn gu daa ëmb joxe yoo xam ne genn gu ne am na ñeenti at ak fanweeri giléem yoo xam ne benn bi am na ñetti at yam benn at ak ñaareet moom du ko joxe kooku moo ci gën a metti waaye li mu def la rëy loolu nag ñu ngi jublu bu fekkee ne xam nañ ne jublu ko woon a rey waaye bu jëlee paaka rendi ko nag moom duñ xoolat ne bàyyi la wala yaay la dañ koy rey moom maa mbokkee baal ko ñu laaj ko dee ju mat waaye ki nga xam ne nag xam nañ ne xëy na xolama jeex wala ab yaram des wala am na daal lu tax ba tax njaaxum gu rëy mu def ko ci doomam duñ ko rey waaye dañ ko laaj di mu xallasa day nekk mu sallafa kon diye dana nekk mu xammasa dana nekk mu rabbaa dana nekk mu sallafa léegi nag ku joxe di kan mooy joxe diye ku rey nit te tay ko baal ko rey mu joxe diye moom kenn mooy joxe téeméeri giléem yépp te teew mi teew lay doon moom diis ku bal dara ñi wax naan nañ ko taajil ci ñetti at moom bokku ci moom mu àjjala lay doon te moom kenn ma ko joxe kon lu am ci alal alal jëpp lañuy ñuy dajale fexe ba mu mat bu ko amul nag ñu sant ko mu wuti naka noonu bu fekkee ne nit ki daa gaañ nit ñu laaj ko loo xam ne matul sulusu diya xam nga sulusu diya mooy fanweeri gileem ak ñett ak sulus saa bu fekkee nit ki xam nga am na ci ñu waxoon léegi ay bëñ yooyu boo ko seetloo juróomi jileem yi fukki jileem bu dee yu mel noonu nga xam ne matul matul sulusu diya ki gaañ moom rek moo koy jox moom kenn moo koy jox bu xasee mat sulus nag te mu nekk gaañum njuumte ba ci déeju mat kooku la ñuy wax ne nit ki moo ki bokkam ñoo war a dajale joxe moom mi gaañ kenn lay doon ci bokk yi moom ñoom ñoo tolloo lu ñu joxe waaye nit koo xam ne moo jékki-jékki ñëw maa rey diw te yu ma waaye maa ko rey iqraar bu xasee am yow dong ngay joxe déy ndax dañuy ragal mu bëgg xaalis kompolom nit ne ko naa rey sa doom ji dem samay mbokk wax leen ko ñu joxe alal ñu séddoo dañuy wax ne iqraar bu fekkee ne rey gi iqraar da cee am mbokk yi duñ bokk ci ñu joxe moom mi reyee moom kenn mooy joxe lépp. waaye kon bu saxee ci seere ñaar ñu màndu wala xasaama ak yooyu ñu waxoon booba la mbokk yi doora bokk ci joxe gi léegi nag li ñuy tuddee àqila mooy ñu joxe di diye àqila nag ay yu bari am na ci yu bare bari am na ci bu dee ci masab mari dañu la wax ne diiwaan la ahlu diiwaan topp asaba topp almawali baytimaal door a ñëw waaye jamono yonent moom asaba rek ñoo doon joxe ñoo doon joxe di diya asaba rek ñoo ko doon joxe sidna Umar moo ko defoon ahlu diiwaan boobu mooy ñi nga xam ne ay soldaar lañu woon di xeex ne ci armée bi am benn catégorie bu ñu bokk ñi bokk catégorie lay wax ne ñoom ñor yi bokk ndax ñooy jàppalante ku ci rey nit ñooñu nga bokkal quartier ñooy cotiser fayal te it ci liñ leen di fay salaire bi ñu leen di fay ci baytul maal ci lañ ko daan dagg bu fekkee dañuy wax ne la weer wu ne wala at mu ne ñu jox la nangam kenn koy dañ lay jëlal nangam ba dee ji mat ñu jox ko seeni borom loolu si Omar moo ko andi woon waaye ci cosaan dëgg-dëgg moom dee asaba ñoo ko doon joxe ndax diiwaan am na nag fu xaw yi léegi syndicats yi ñu ko dàppee loolu boo dee jàngalekat. bokk ci syndicat ñu ne yaa ngi ñoom yéen bokk ay problème bokk lu ngeen di lijjanti kon ku ci def njaaxum si syndicat ñoo war a dajale waaye buñ ko delloo cosaan ndax booba it daawuñ ko ñoom liñ leen doon jox du seen alali bopp waaye li leen bayti daan jox ci lañ ko daan génne bala ko jox dee suñu barab yi nga xam ne nag état du du diine euh, daw la mulxida la donte ay muslimoon ñoo fi dëkk ñooñu lijjanti fi loolu du yomb kon damaa jàpp ne li gën a wóor mooy yamale ko ci asaba ndax bu dee mawaali amatu fi moom mooy al mawaali al alawna wal wal asfalin dañ koy wax yooyu doxatu baytimaal amu fa kon asaba fi des asaba nag mooy lan mooy nit ci mësar bi dañuy wax ne ñi war a dajale joxe dee mooy juróom ñaar téeméeri nit ñoo xam ne ñëpp ay góor lañuy doon ñëpp mu kàllaf lañuy doon mooy baaleex aqil ñëpp dañuy mën dara askanoo ci genn góor ñoom ñoo war dajale joxe dañuy tàmbali ci waa ji ak i bokkam baayam ak ñu mbokkal baay bu ñu matee lim bi foofu la yem ñu séddal leen ko séddale gi it amul digg ba dañuy laaj kenn koy lam ku mën a joxe téeméer joxe ku mën a joxe junni joxe ku mën a joxe fukki junni joxe ba mu mat bu fekkee xool nañ moom ak baay ñu bokkal baay dajut ñu jàll ci maamam ñi maamam jur ñëpp bu juróom-ñaar téeméeri góor ñi matut ñu jàll ci maamaatam su matul jàll ci maamaata noonu lañ koy topp maam ju ne nag ña soqi koo ci maam ji moo tax ma wax ne mën ngaa gis nit kii yi nga xam ne buñ la laajoon lu ngeen bokk doo ko xaw mën a wax te boo gaañoo nit ñu laaj ko dee ndax juróom-ñaar téeméeri góor bu leen jàpp ne lu yomb la de misaal mi leen ci jox sëriñ Moussa Ka nee na bi muy bind askanu Mbàkke li tàmbalee ci maam Maharam ba ci taawu sëriñ yu Mbàkke mooy sëriñ Cheikh Say mi wàññi na leen ñuy xachar na junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ju ak juróom-ñeent junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent waaw nee na mu wax ko sëñ Fallou sëñ Fallou ne ko dindil sëñ bi génn ci sëñ Tuubaa mu génn ko ci mu des naxshuru ne ko yow naxshurul muttaqina ila rahmani wafda xool leen maam maaram ba ci jamono jooju ñu ne la junniy nit lañ ak ñaar téeméer nangam te góor ñaa ngi ci jigéen ñaa ngi ci ku ku génne woon góor ña man kese kon danga jàll ci maami maaram door a am lim bu mat boo soxla woon dee kon du woyof ay góor yu baaleex nekk aqil te mën a joxe dara ku dof duñ ko laaj gone duñ ko laaj duñ laaj jigéen duñu laaj it faqir bu amul dara kenn du ko laaj dara ñi ci des la ñoo ñoo war a cotiser moo tax ma ne buñ ko sàmmoon nit ñi danañ dundal seen mbokk ndax da nga xam gis koo séen da nga lijjanti la ngeen bokk ngir ëllëg loolu mooy wax ji kii waaye ñan ñi sax junni nit ak nangam lañuy wax ci bi waaye li ñuy lëngal mooy dañuy wax ne juróom-ñaar téeméeri góor loolu la jàpp naa ne askan yi mag a mag yi ñu am nii boo ko ci doon seetee dana jafe nga matal. ndax boog da nga danga nga da nga sori lool da nga sori lool sëñ ndam mii bu demoon bu demoon ndam bëgg faa lijjanti juróom-ñaar téeméeri góor yi man dara mu dund awajam waxuma la waaye maama mu dund awajam ma dana ci àgg kon kon lu lu lu lu lu mat a bàyyi xel la te loolu lépp nag day wane ne ñooñu am na kon lu ngeen seq am na lu ngeen seq loo xam ne yéen a war a dajale pour joxe ko su amul nag. su amul nag maanaam buñ bu ñu wëroon li ñu xam ci bokk ñëpp ñëpp lim bi matul nu ñuy def ñooña dañuy joxe lañ mën a joxe la ci des baytimaal mottali su baytimaal amee bu doon waaju faatu joo xam ne nag moo rey nit waaye amuti bokk amul kenn kuñ xam ku mu bokkal mbaa bokk ñam mbokkal mënuñu joxe dara kon it baytimaal mooy gàddu moo tax lislaam xam ne deret du niin du neel du neen loolu tax ñu di ko wax loolu dana wan mbokk yi ne baytimaal ci réewum lislaam mënut a ñàkk ndax bari na àq yu dox yoo xam ne bu baytimaal amoon ñoo koy taxawee baytimaal bu amee bor ku faatu bàyyi bor yow mënut a fay baytimaal la koy fay alal joo bàyyi te amoo ku la doon baytimaal lay doon waaye ku war a joxe diye te amoo ñu ko mën a joxe baytimaal la koy joxe bu amul nag waa ji waa ji moom moom kenn la baytimaal amu fi amuti mbokk bor la bu ne ci loosam saa yi ku mën a joxe mu joxe bu ko mën a joxe ba nag bu demee kanam yàlla li jëndi léegi nag mbokk yi foofu li ma bàyyi xel mooy waxoon naa ci biir ne rey mbaa sabab bari na luy sabab ak rey te doo ko yëg dañuy wax ne ku gas am pax ci mbedd ab oto daanu ci nit ña faatu yaa leen rey ndax mbedd du pour gas pax kon foos yi ñuy gas ci ci mbedd mi na ngeen xam ne bakkan bu ci faatu yow mi ko fa gas am nga am maanaam ñu war a joxe dee yaa a joxe dee ndax sabab nga ci loolu nag bokkute nga gas foos sa kër kooku moom lu ci daanu hadar ndax jublu woon dool tooñoo fekk ko alali mbooloo mi nga dafa wër def ku dem ba sab tool nga gas fa teen nit ñëw tàbbi ca loolu ndogalu yàlla waaye dem ba ci mbedd mi ñëpp bokk nga gas fam pax wala nga def fa xam ne ku ci daanu faatu ku ca faatu yaa ko rey dee jii ñu wax ni yaa ko war a joxe ndax antas mu antal mu sa mu tasabbib fi fi fi fi wafaati kon yooyu it ma di bàyyi xel safoor si it nag ku ci dawal oto bu oto bi accidenté bu fekkee ne oto bi lépp baaxoon na punu bee jekki-jekki toj te fekk yaa ngi doon daw da war a daw li yoon santaan yaa ngi koy daw loolu ndogalu yàlla ku ca faatu day jàpp ne yàlla dënn gu wàcc asamaan rey ay di ñooyam waaye bu fekkee nag ligne continue nga doon bët wala troisième position nga doon jàll wala amooy frein ba noppi di dawal wala amoo permis di dawal wala accident de vitesse lañ ci nga ci nga ci nga xalangoo ku faatu ci oto bi yaa ko rey duñ ko jàppe tey nag ndax jubluwoo xam nga jublu te rey waaye moo jublu jëf ji moom kon jëf ci bu amee te yaa ko jublu te jubluwoo ci rey loolu moo tudd xaddul xata loolu dañ ko bàyyi xel kon mën naa wax daanaka faatu yu bari yi am diyee war nañ ndax li ëpp boo gëstoo dañuy wax ne la sëfur bi moo doon def double troisième position wala ci ligne continue loon jàll wala oto bi wërtu wërtu doon daw te xam na ko wala waaye ji amul permis loolu sàggante ngi ci lu mel noon nag bu amee moom ñii ki sabab loolu mën nañ jàpp ne tey li doy waar mooy loolu mu wax fanweeri nit mën nañu faatu ci oto bi kon fanweeri diyee war na yàgg say bopp gisee bu ñu doon sàmm diyee bala nit a doon ab safoor mbokk yépp danañ jóg ndax bu ñu xamee ne kat oto bi su këppoo mbooloo faatu te ñu ne leen yéen kay leen meraas ndax fanweeri téeméeri moom loolu ñaar téeméeri giléem la fanweeri téeméer ñetti junniy giléem moom ab famille famille famille yi ko àtt na génneeti ku noppi ànd ak seen sago bariw te loolu lu ñuy teg bët la ay jayaay nga am yoo xam ne la cay fa ëpp na loolu naka noonu ñi nga xam ne dara day am ñu taal di fowantu nii rek ba ab taal ak sëb ab sëb dox ak lakk am ci mbooloo faate day jàpp ne ñoo rey waaye tey waaye ba ñuy taal ñu jubloo taal foo xam ne ma ngay mbóoya di ngelaw mu leer ne taal wóorut mën naa am sax ba ngay taal ñu ngi laa ne moytul fii nga ne ah garaw boo taalee lakk bu ca lakk yaa ko gan yooyu yëpp nag mbokk yi nii ci suñu biir ñu ko dund buñ ko seetloo danañ gis ne kon yi tax dee war am bari na yu ci bari dañ ko sëggan yàlla bari na tawféex nag bu fekkee nañ mbokk yi baale nañ moom wàcc nañ waaye bari na ci yoo xam ne mbokk yi duñ ko xam sax bay baale yooyu nañ ko bàyyi xel baax a baax su ko defee nag euh, loolu mooy dee sëriñ bi doon wax ne nañu wax lu aju ci bu fekkee ne xaalis la buñ ko doon xool ci fidda moom de mën naa bañ a seer lool ndax daa mel ne lim doon ci xam nga dañuy wax ne buñ ko xooloon ci ci xaalis yi ay trois trente cinq mille sept cent grammes yi xaalis lay doon trente cinq mille sept cent trente mille sept loolu nag gramme xaalis amatul amul valeur mais ku mujjee laaj dërëm yi ñuy jaay ay ñetti téeméer gramme yu bare bare la te boobu ay 2000 francs lañ ko jaay dërëm bi nga xam ne boo seetoon garam bi daanaka li ñuy wax fii asaka ay ay ay ay ay ñeent fukki junni lu ko ëpp ñun la ko am asaka war loolu moo tax fuqaaw yi bari ñoom dañoo gis ne euh, xaalis wala suñu sukkandiku di waral asaka loolu it bu dee dee noonu la. kon xool ku ci ay giléem daal xayma giléem moo gën a woyof te mooy cosaan te mën naa nekk moom mën na ñoo xam giléem wenn at ñaata lay jar boo demee ci dalal ji léegi xam ko nga xayma ci ñaari def ko bu giléem mat loolu moo gën a jàppandi wax naa sànq ne am na koo xam ne fii la déeyaloon ak jigéen waaye fukki million ñaar lam tegal bariwul yaakaar naa soriwul loolu nga xam ne kon bu doon bu doon bu doon bu doon góor euh, mën naa bañ a àgg fanweeri million waaw mu ngoog lu mel noonu euh, moo gën a jàppandi waaye daal ñu bàyyi xel ne ñu war a génne la xaalis boobu nag bu ñu ko génnee dañ koy miraas maanaa ni ñi ni ki li ki faatu li mu fi bàyyi li mu fi bàyyi ni ñu koy miraas noonu lañ koy miraas bu fekkee ne nag am na ci njaboot gi koo xam ne moo moo saw faatu gi moom du bokk doon na ci loola mooy loolu ñu waxoon sànq koo xam ne tey moo gaañ doomam moo gaañ doomam dóoru ko aw gañ mu daanu faatu ñu laaj ko téeméeri gileem mu xàllas yooyu da koy joxe waaye du ci doon alal ja waaja bàyyi nag dana ci doon moom waaye dee jëm joxe la lu doon ndax teyu kon ndàmpaay loolu dañ koy miraas ni ñuy miraase alal ji fi bàyyi ni ñuy miraase alal ji fi bàyyi moom mi ko joxe nag te bokkoon ci ñu war a doon moom du ci doon du ci doon noonu lañ koy séddalee bu dee ay doom yu góor ak jigéen góor ñaar jigéen benn bu dee soxna mu am pour boox mbaa mu am fu noonu ñu ko xamee ci fara ilmul faraid noonu lañ koy séddalee mbokk yi loolu mooy diya kon di mbir moo xam ne mën nañoo wax ne kenn kuy dox ci doon wërta jàpp ne mën na cee mucc ndax ñun ñëpp yàlla dañoo nattoo ay bokk lañ mbokk guy law daanaka koo bokkalu sant fi ne nii jàppal na yéen a bokk askan ndax buñ ko toppee rek ba wutuut di lim juróom-ñaar téeméeri ñooñu ba wutuut ngeen àgg ci maam moo xam ne moo leen di ëmb yéen ñëpp te su boobaa nga bokk ci ñi war a joxe dee askan nag lay topp toppun meen mooy geeño lay topp moo tax kon ñi bokki askan war nañuy lijjanti mbokk bu baax a baax di ko toppatoo ko nemmi ndax loolu bu amoon yu bari dana woyof waaye xam nga bakkan yu bari faatu fi ne seeni njaboot wéy di loru alal ji waroon a génn te génnut loolu mën naa tax sax bu ñu màggee ñoo xamal leen ne seen baay wala seen yaay dañ koo reyoon ci zorofu diw sàngam ñoo ñoo ko rey ñoom ñu gis leen ñu jekk di dund loolu mën naa yëngal seen xol ba leen juddoo ji moo tax jàpp naa ne fexe ba euh, kilifa yi di ci wax xëy na bu état nekkul réewum lislaamit jàpp naa ne kilifa yi mu mënoon nañoo ni ñuy sàmmee asaka di fexe ba nit ñi génn asaka mënoon nañoo taxawoo noonu ba bu diyee war a tey ñu fexe ba nañu def génne te waxoon naa ko sànq sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu anhu bokk na ci lu mosoon liggéey ci askanu Mbàkke ak i xulafaam ndax dañuy wax léeg-léeg dañ ci yéegal ñu ay xulafa ndax mawaali yooyu ñu doon wax am na ñoo xam dañ koy yéegal ci xulafa sëriñ Mbàkke Buso boobu dafa def ci askan wi ñu tàmbale ci maaraam ak xulafa ci mbosoobe ak ci sant yi nga xam ne yëpp ñoom maaram dañ doon jaxasoo mu bind ko ci benn téere bind seeni cosaan ba ñi doon dund ci jamonoom ñëpp nga ci woon te boobu ab xew-xew bu amoon ci mbokk gi la ñu war a joxe xaalis mu tax bind ko ne ñii ñoo war a dajale ngir génn xaalis bi ñu war a bi ñu war a joxe kon loolu jàpp naa ne kilifa yi mën nañ cee taxaw fexe ba bu lu mel noonu yàlla tere amee ci biir ñu fexe ba ña seq ñu woo leen buñ mënta joxe lépp lañ mën ñu joxe ko ku wax ak njaboot yi mën nañoo jégal la ci des waaye yooyu yu mel ni di am kenn joxe dara mbaa boog nga dem tribunal ñu àtte la àtte boo xam ne du l'islam nga jot ci alal joo xam ne du dagal ndax tëruñ ko lislaam loolu gën loolu daal moom laa bëggoon a leeral ci buñ tomb bi bu leeree yàlla la bu lëndëmee wala melu ni war a mel maa ngi koy jégalu yéene ju rafet bi Abdallah amoon tomb bu jafe nag la boo xam ne xëy na am na ñoo xam ne day doon lu yees ci ñoom waaye nañu xam ne seen aajo la war a doon ndax am nañu mbokk yu dund ci kaw suuf te jayyee mën naa dab ku ne te bu la dabee nga war a bokk ci ñi ko génn alal nag bu waree génn ci yow te génnewoo ko àq ñu lay topp la te àq jaam ak moroom nag bu yomal xeemee du rees boo ko génnewul fii boo léegi da ko fay maa ngi jéggalu di baalu àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu aju woon ci attey diya ci lislaam yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga waxtaan wi tey fàttali na la lu baree bari loo xamante ne daa nga ko gis ci tër yi rek waaye da nga si daan jàll ni mu ko waxee mbir la moo xamante ne ñu baree bari jàng nañ ko waaye nag dund gi moom ñu néew a néew ñoo koy def. te nag fàttali gi nii daf ciy baax te liy wane rek am solo waxtaan wi yaakaar naa ne laaj yi fi ñëw bari na baraay goo xam ne xam naa ne lépp du xaj ci waxtu yi sax pour mu tontu ji waaye nag euh, bala ñu ñëw ci laaj rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdul Xudduus moom sëriñ Basiru Anta Ñang su ko defee mu def taxaw seetlu bu gàtt rek ci li nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane su ko defee ñu door ñëw ci laaj yi xam naa ne ni ma ko waxee léegi rek ñu fàttali mbokk yi ne laaj yi xamaa ne bari na baraay goo xamante ne yaakaar naa lépp du xaj ci waxtu yi waaye nag ku ci déggul sa laaj tamit incha allah euh, kuréel gi nga xamante ne ñoo amee méngoo méngoo tontu laaj fiq yi ak gëstu ko incha allah laaj yi nga xamante ne tontu wuñ tamit gis na ko jox kuréel googu su ko defee dañ ci gëstu ko ci. kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss su ko defee mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëñ doon waxtaanee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأثناء أثناء قديمه wa ala kulli man iqtada bi hadihi ila yawmi ddin jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di ndokkeel ci weer wu mag wu tedd muy shahru ramadan al mubarak di ñaan yàlla sunu boroom mu nangul nu sunu koor te jéggal nu jéggal mboolem jullit yépp di rafetlu bu baax ci turu muassasatul Wafa waxtaan wu am solo bi nga xamante ne rot na fii léegi ci sunu wëlëre di sunu ustaas di sunu xarit sëriñ Mbacke Abdourahman ñu di ko dalal di ko wax marhaban ahlan wa sahlan di sant bu baax waxtaan wu am solo bi nga xamante ne leeral na ko fi joxe fi bindu fiq boo xamante ne képp koo xamante ne diglu nga ko te teewlu ko bunt bi nga xamante ne moom la doon muhalaja moom la doon leeral danga ci amee ay bind yoo mën yóbbuloo bu baax a baax ci sa mbirum àdduna kon sëriñ Mbàkke Abdurahmaan ñi ngi lay sant di rafetlu bu baax sa waxtaan di la xamal ne dégg nañ ci lu baree bari xam naa jataay bi duñ may ñu gaaral liñ ci dégg lépp waaye dañuy wax ne rek gis nañ ne xamal nga ñu bu baax lan mooy diye ci lislaam ak ci lan la war ndax diya wax nañ ne ci ñetti anam yi rek la war muy xatlul xata wala xatlul amd wala xatlu shibhil hamd amd koo xam dafa rey nit ci kaw njuumte kooku moom dafa war a joxe diye ki nga xamante ne dafa rey nit te tey ko it mbokk ya am nañ àq fayu waaye suñ ko jéggalee nag bu boobaa faw day da di jox diye kon sippul xamdu nag ba tey mooy ki nga xamante ne lim def nii ba mu koy def jublu ci woon rey waaye ak rey juddoo ci kooku it day jox diye leeral nga ñu it somm bi nga xamante ne kiy joxe diye moom la war a jox ci sun masabul masabul maliki muy isna ashara alfu dinar ak miatu baax baxiir téeméeri gëléem ak dont ci yeneen ngir yi am nañu wax ne asratu alf dinaar waaye bu dee ci ngirum Malik moom mooy isna asra alf dinaar ak téeméeri gëléem ci ñu ko leerale bi nga ko évaluer it ci sunu valeur xaalis bi ñu toll nee nga mën nañoo delluwaat rek ci ku mel ne cheikh xardaawi ci zakat azaka boo demee ba mu koy leeral wax na xiimab al euh, xaalis wurus wurus ak xaalis wax na ne xaalis yaakaar naa mu ngi ko xayma quatre cent quatre-vingt-quinze grammes wala xardaaw euh, yi maanaam ci buñ koy buñ koy évaluer ci xaalis bi nu mu war a toll ci zakat ci or yusuful xardaaw yi na mu ko tax bi buñ ca delluwaatee dafa wax ne benn benn euh, benn ki maanaam benn kii gramme gramme or mi ngi tollook quatre cent quatre-vingt-quinze de seize cent quatre xaalis waaw bu dee xaalis seize cent quatre-vingt-quinze mooy nisab mooy nisab loola la ñuy xool ndax loolu dafa mat a xam ndax nit ñi faw ñu mën cee dallu pour xam li ñu war a joxe ci asaka xam it war a xam li ñu war a joxe ci diya kon bu dee xaalis Yuusuf Xardaawi moom ni mu xaymaa euh, xaalis mooy cinq cent quatre-vingt-quinze gramme bu nekk cinq cent quatre-vingt-quinze lay doon ci xaalis cinq cent quatre yooyu nag moom ngay multiplier rek pour mën a xam kon li war a joxe ci diya ni ko sëriñ bi waxee it mën nañ ko xam ci xool gëléem lu muy war a jar ñu xayma ko bu ko defee téeméeri gëléem ñu xam ne nangam wax nañ ne it am na lu xewoon bu yàggul ci biir société bi ba boroom xam-xam ya dajee bañ xaymaa die ja dañ ne fukki million ak ñaar waaw soriwut lool ci natt rek waaw kon daal die moom nekk na loo xamante ne lu mat a xam la ndax li koy waral day faral di baamu lu bari ci biir société bi sëriñ bi it leeral na ne diya dana tax nit ñi wattandiku bu baax di def ay agression ay tooñ ay tooñaange dana dana protéger it wala dana aar nit ki it ba tax ndax famille bi bu la wóoree ne dee ji wóorul ki ko ki def agression bi wala ki def ki def tooñaange gi waaye famille bi yépp ak euh, mbokk yi yépp ñoom kenn ku nekk am am nga ci loo ci war a joxe ci dee joojee loola dana tax sa mbokk bu naree def ak njaaxum wala mu nar a def dëli danga téye ci loxoom wala da nga ne ko wattandikul lii wattandikul lii loola it bokk na ci njariñ ñi kon njariñ ñi sëriñ bi leeral na ko bu baax a baax wax na ne it danañ ci xamee ne nit ñëpp ñoo tolloo ci wàllu deret ba tax na kon kenn du xeeb kenn kenn du xeeb tuur dereti kenn ndax xam nga ne boo turee dereti euh, ab ab ministre ak nga tuur dereti ab ministre ñoo yem lañ lañ la cay teg ci yoon ci lislaam al muslimuna tatakafu dimaahum sëriñ bi it wax nañu ne diya moom bokk na ci li nga xamante ne eh, ay njariñam mooy danañ ci xame ne eh, lislaam dafa ñëw ngir eh, maanaam jàmm am jàmm am ndax bu fekkente ne liñ daan def ci jamono yi jiitu lislaam bu nit masaan rey nit dañuy def ax si sër mooy fayu fayantoo googa dawuñ ko teg ci yoon mën naa dem ba ay junni junni wala mbooloo mu bare bari di ca eh, dee wala ñu di ca faatu waaye bu la wóora yow mii ñu rey danañ teg ci sa loxo loo xamante ne xëy na kee nga ñàkk mënoo am lu ko wut waaye da nga am loo xamante ne dana mën a dalal sam xel dana la mën a ndëfal loola it dana tax euh, jàmm mën a am bu baax a baax te bari na luy xew ñu neenal ko joxewuñ ca dara loola dana waral ak noonoo te loolu sëñ bi na bu baax ci wàllu diye kon daal mbirum diye moom mm, duma ci mën a sori ndax laaj yi am na solo te sëriñ bi it bëgg nañ mu tontu ci Euh, dama koy delloowaat micro bi rek di ko sant bu baax di rafet lu kàddu yi nga xam ne wadd na fi di ci taataan bu baax it xam ne jële naa ci bind bu baax a baax ndax day tomb boo xamante ne ñu bari dañ koo sàggane te dañu toll ci war koo xam ndax société bi ñu ngi baalu àq di la euh, sant Serigne Bakk Abdourahmane jërëjëf jërëjëf Serigne Abdoul Khoudous ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne def nga ko ci li sëriñ bi doon waxtaane xam naa ne kon ñu jox kàddu gi rek al oustaz Ahmad Mbaw su ko defee rek mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne laaj yi xaw naa bari ba tax xam naa ne lépp du xaj ci waxtu wi su ko defee ñi nga xamante ne dégguñu tontu seeni laaj rek su ko defee incha allah ñu bàyyi ko xel ci fan yi ñëw kuréel gi nga xamante ne ñoo euh, méngoo tontu laaj fiq yi incha allah dis na dis na leen jox laaj yi nga xam ne moo ci des su ko defee ñu dañ ko gëstu incha allah tontu ci kon ñu jox kàddu gi sa saman boobu mu ñëw ci laaj bi. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa sëriñ bi sëriñ Mbacke Abdourahman ñu ngi lay nuyu di la ziar ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman di rafetlu lool mawdu bi ak tomb bi di wax ni am nañ ci lu kawe kawe njot di ñaan yàlla mu bàyyil ak sam xel te guddal saw fan te wéral saw yaram te defal la ngërëmul cheikhul xadim te nu boole ni ko ci barkeb cheikhul ramadan mubarak waxtaan wi solo si tax na laaj yi firndeel na ko ndax laaj yi macha allah bari na mbokk mi day laaj mu ni sëriñ daara bi nga xam ne da doon jàngal ab xale dóor ko ba mu faatu ndax war naa joxe dëya wala war cee joxe dëya waaw man de damay jàpp ne sëriñ daara boobu moo baay baay bi dóor ak wañ doomam sorewuñu àtte moom xam na ne jubluwut rey moom waaye dóor ba mu dayit nag ëpp na loolu ñu àtte woon ci baay daal jàpp naa ne moom abun ruuxi la ku ko àtte woon lool yi danga nga maandu mooy laaj ko diye te nekk diye mu xallasa ndax ñoom it ñooñu waxtu wu ne mi ngi jonjoo ki gone sul mel noonu amut waxtu wu ne bakkan mën naa faatu waaye duñ jàpp mukk ne da koo jubloo rey moom yar la jublu ak defar ko waaye xay na nag day toll foo xam ne léeg-léeg xel mi faat ba mu def lu ëpp kon danañ ko laaj dee ndax rey la goo xam ne day jàpp na tey jubluwutoon rey. jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni ab dof bu reyee nit ndax dëye war na ca. ab dof ak gone saa bu ñu reyee nit ay mbokkam ñuy joxe dëye loolu bokk na ci li ma waroon leeral am solo maanaam ñooñu ñoom du ñuy mukallaf waaye dëye ji moom du nit kon am mbokk mu wéradi ni ñuy bàyyee mbokk yi ñu ne ci àll bi di di wëndeelu fu ñu di dem loolu nañu xam ne njuumte la ndax ku ci dem fenn rey nit. ay mbokkam ñoo war a joxe dee xale bu ndaw it bu rayoon nit si ñoom seen seenu tey ak ah, njuumte lañ koy jàppe doo moom ku mën a rey waaye naa xam moom dara waru waaye mbokkam yi askan wi ñu waxoon muy asaba gi ñoo war a dajale dee joxe jërëjëf kii day laaj mu ni kii dafa rey nit waaye ab ay bokkam bokki kim rey jéggal nañ ko kon ndax rek sunu borom subhanahu wa taala jéggal na ko wala du tee dañ ko laaj dara waaw loolu àq ji la àq ji la àq àq jim séq ak mbokk yi moom sañ nañ ko bale illaa yu saddaqoo jooju alxuraan wax kon suñ ko jéggalee moom day da koy wàcc bu dee rey njuumte moom buñ la jëggalee dee ji it kafaar dalay war ndax moom ñaar la bu dee reyu tey moom reye ci war kafa kafaar waru ci reye reye ci war buñ ko baalee ne sopp nañ mu def kafaar waaye waru waaye bu dee rey njuumte moom bu ko mbokk yi baaloo nit kafaara digg ba boroom dafay des ndax loolu mooy tax ñu yëgal ko bakkaar bi lee mooy tax àq yi tegi ko kon bu waree ñaari weer toftale ko yàlla mën na koo jégal te tuub nag tuub nag. léegi kafaara bi war diggam ak boromam itam nag. kafaara boobu mën ko ñàkk def mooy woor ñaari weer lay doon jàmm goreel jàmm lañ leen wax amu fi léegi woor ñaari weer yu mu toftale yoo xam ne da koy sësale du ci sañ dog benn bis bu ko defee boole ko tub bu sell yàlla mën na ko jégal bàkkaaru rey ba loolu la jumhurul fuqaha yi di wax kon ku rey nit te tëyut day joxe dee ba noppi kafaara mbokk yi mën nañ ko bal dee ji waaye kafaara gi àq yàlla moom faaw da koy def jërëjëf waaye ki nga xam ne day agressé moom ba rey nit ñu ni kooku moom lu dib àtteem ndax mbokk yi sax dañuy maanaam ndax ay mbokkam sax nan waaw ndax ndax sañ nañu maanaam bàyyi xel ca déy waaw xam nga kii nekk agresseur moom ne ci mbedd mi kooku rey te tay ko la te waxoon nañ ne ku rey nit te tay ko moom dong mooy joxe déy ji te ci saasa la koy joxe kooku ay mbokkam yoon newu ci reyu njuumte ak shibhul amd la ñu wax ne nit ki moo kii bokkam ñooy cotiser joxe waaye ku rey nit te tey ko dañ ko war a rey waaye nag mbokk yi sañ nañoo baale rey suñ ko baalee ne ko rëyatuñ ne waaye joxeel diye diye jëmi joxe moom kenn moo koy joxe te it amut taajil duñ ko ni wax ne nañ ko diire ci ñetti at moom ci saas la koy joxe kon kooku moom euh, mbokkam yi seen yoon néew ci ndax li mu def moo ko tey ginnaaw dafa jël dafa métti woo di kar nit ñi leen rey kenn nit ku mu rey nañ xam nañ ko war rey moom kooku sax jàpp naa ne mbokk yi di baal di ko baal jërub moom rey ko baax ndax kooko mooy tax société bi société société bu mucc dinaw jikkoo boo ko boo ko baalee boo léegi mu defaat ko waaye suñ ko baaloon nag ba muy joxe dee moom kenn mooy joxe day jël mbokk mi muy laaj mu ne léegi ku tam nit ba yàq ab deram ndax loolu itam dee war na ci tam nag du rey nag ta moom da ngay damm ab yàq maa ngi faat bakkan tam nag damutu yàq faatu bakkan loolu wax ju ñaaw la xëy na xas fu la xaw a jege xas fu day jëm ci ab askan bu jëmee ci aw askan moom kooku it am na sariya ci àtte dañ koy dóor lu juróom-ñett fukki yar waaye bu dee wax yu ñaaw yi ne moom jàpp naa dem ci yoonu xukuma moo ci war bu demee tribunal bu dee lislaam danañ xool lu ñaaw li nga wax ñu fexe ba teg la loo ne boo léegi dootoo ko wax loolu xukuma lay tudd lislaam waxu ci dara waaye néewut it ko nii ndax tooñ baaxul kon bu yoon amoon sañ nañoo dem ci yoon ñu xool waaj ji li ñu ne ko jox ko nangam wala ñu teg ko ay daan yu metti wala ñu duma ko sax na ne boo léegi bu ko defati waaye loolu nag lislaam waxoon nañ def nangam li tudd li tudd ki rey nit lañ wax wala nga tur deretam ba gaañ ko yàq ab cëram wala yu demee nii jërëjëf mbokk mi nee na dafa am kilifa gu doon màggal ñu gas fa buntu kër ba am pax waaye ñu sàggan ba am ko ca daanu ba faatu léegi nag kan mooy joxe déy ah ku pax ma sëriñ bi doon màggal borom pax mi moo war a joxe de borom pax mi ndax ñee ñoom. ay wasaayil lañ rek. kon moo ne ñëw ne gas leen fii kon moo gas lu ci mbedd mi ku gas lu mbedd nag ku daanu ci mbedd yaa fi yaa daaneel. waaw bu fekkee nag sëriñ bi waxul kenn dara ñoom ñeem gasal seen bopp waaye sëñ bi bu fekkee yëg na ko daa war a tere. ginnaaw xam na ne foofu risque gas te bu leen tere ñu bàyyi moom it daa war a tere. boo yëpp amul na nga xam ne ñoo ko def seen ci waree bopp ñoom ñoo faf gas kon ku ci daanu ñoo koy dee waaye daal yooyu mën na bàyyi xel yu bàyyi xel la te day am nag bu bare bare waaw bokk moom kenn du ci tasaroof loo xam ne lor mën na caa juddoo ki nga xam ne dafa rey nit te tëyu ko ñu laaj ko dee te moom amul la mu joxe kon léegi nu ñuy def wax naa ko ci biir waxtaan yi du moom rek moo koy joxe moo koy mbokkam mbokk yi wax naa leen ko yaakaar naa li ñuy wax nii lu tol noonu ciy bokk mënut a ñàkk ci aw ku bokk ci dëkk bi bokk ci réew mi faaw war nga am mbokk yu tol noonu soo ña ña fa teew dañuy dajeel dañuy joxe lañ man lañ man suñ ko joxee la ci des bu fekkee baytimaal am na baytimaal ko war a su baytimaal amul nag mbokk yi baalewuñ lañ mën a joxe ñu joxe ko la ci des àq la ñu topp waaye àq la joo xam ne moom dees ko waddal te seeni borom waddaluñ ko léegi nag mën nañoo dajale ñoom ñi fi nekk ci mbokk lañ am ñu joxe ko ñu dugal ko ci bor ba benn ñu baal leen la ca des wala ñu topp leen ko saa yi damay fay mbaa ñu nekk bu yomal xeemee ñu la jënd. jërëjëf sëriñ bi mbokk mi nee na dafa rafetlu waxtaan wi lool mu bëggoon nga defal ko ak laabir ci ma ci maana ay bi suñu borom di wax ni allah ay yasaddaqu ak wa ma kaana li mu'min an yaqtula mu'minan illa xataan wa man xatala mu'minan xataan baba bi yegg waaw xam nga li aay bi daa njëkk wax rek ne ab ku yàlla du rey nit du xanaa njuumte may lim jàpp mooy daanaka nit ki bu mënee jël ngànnaay tiim mbokkum jullitam di ko rey jamono yooyu nekkatul gëm yàlla illaa xataan rek ko war a mën léegi nag xataa boobu bu amee nanga nga goreel jàmm te joxe diya xanaa mbokk yee jéggal la sarax la diya ji mooy baal illaa ñu saddoxo mooy ñu maye saraxe ko ne li nga waroon a joxe ñun baal nañ la ko suba wàcc na leen li ñu wax nag du jullit dong ku rey ku dul jullit it war naa joxe dee ku rey ku dul jullit mooy li ñuy wax ni ab jullit ab simi xëy na di différence dana wuute bu fekkee du jullit genn wàllug li ñuy laaj jullit la ñuy laaj ku rey ab chrétien tey wala ab juif da nga joxe juróom fukki bu dee juróom bu dee bu dee góor bu dee jigéen nga jox ñaar fukk ak waaye loolu it ñoom ñoo la ko mën a baal mu door la wàcc waaye saabu njaboot gi baale nag mu wàcc nit ki ay bi la lay wax mujjee nag ne ku rey nit te tay ko moom ak fayam mooy sawar te dafay dëkk ba faw yàlla mere na ko digg na ko mbugal metti kooku nag lañu wax ne li ci yoon santaane mooy rey ku rey te tey ko benn ngànt nga xam ne amd la odwaan la rey dara nekk amdu te di nekk odwaan mooy yaa tey li nga def waaye mën naa am ci woon mu dee waaye ki ci jublu mu dee moom nga xam ne moo jël baro fetal wala mu tim ni rendi ko kooku mu day jàpp ne moo ko rey te tey ko te odwaan la kooku li ci lislaam santaane mooy nañ ko rey wala kum fil qisas xayaa nit ñaa ngi coow di wane ne loolu waaye yàlla ëpp yërmande ñëpp te loolu mu wax mooy li wér buñ ñëwoon ku rey li ñu rey la lay tey rey jeex buñ ñëwoon ku dagg loxo ku sàcc bi daggaloo ko léegi tey sàcc jeex ni nit ñi foogee ne rey gi day bari safaan bi la ndax wala kum fil qisas xayaa loolu buñ ko sàmmoon rek nit ñi danañ am jàmm moo tax ku ko def te tay ko borom bi nee na ak payam mooy rey tàbbi sawar yeneen tuub moom ginnaaw borom bi ci wax yëpp ku tuub ñu jégal la bakkar yëpp la mën a baale ba mu des bokkale rey nit ci bakkar yi la bokk kon bu tuub ga sellee te mu def li mu war a def joxe dee dañ ko jàpp ne jégal ko day dugg ci la weesu ñu jégal ko ko waaye daal moytu rey nit moom la war a def la loolu daal li ma dégg ci ay jërëjëf sëriñ bi mbokk bi mu ni lan moo tax àtteb dee ak nii nga ko waxee ak ni mu amee solo te amul fii Sénégal yow ban gis-gis nga ci am li fi li tax yeneen ni amu fi rek li tax baytumaal amu fi moo tax loolu amu fi moo ni ñun suñuy noon ñoo ñu not di ñu àtt ci lu dul lislaam suñuy noon ñoo ñu not di ñu ci lu lislaam dëgg la léegi dégg ñu wax ne réew mi ñëpp fi nekk d'accord lislaam bu fi nekkee waxut ne ñi du ñi doon ay yéefar nañ leen àtt waaye nañ xool ñi fi ëpp liñ gëm ñu ñu àtt réew ci loolu su ko defee nag minorité yi fi nekk doon ñu new lañ lañ lañ la ñuy dund ñu àtt leen ci loola waaye boo ko seetloo fi ne ba fi mag ñi jógee code de la famille bii ñu sos tey te lu ci bari juunoog lislaam kilifa yu bari Serigne Cheikh jiit bokkoon na ca ak kilifa yu bari doon ci dox ngir xeex ko moo jur sax forcé wuñ nit ñi ci léegi dañ ne boo takkee fi sa jàkka ji baax na boo ko takkee ci ma baax na waaye ngir mu amee kayit fi ne faaw nga dem tribunal donte nangu nañ nag nga takk ko jàkka ji mu walabal waaye waroon nañ caa xamee ne jullit ñi loolu du seen atte kon li tax atte wuñ atte wuñ ñi ci lislaam ci yeneen yi moo tax dee doxul nga xam ne nag jullit ñi mën nañ ko defal seen bopp donte nguur te nguur nguur defu ko loolu laa jàpp ne war nañ ca mën a nekk ni nga xam ne bu ñuy miraas këri diine yëpp xam nañ ne kenn du miraas lu tribunal ku faatu njaboot gi daje tànn borom xamu miraasal yooyu mënoon nañ ko def yu mel ne dee mii su mel amatee ñu xool njaboot yi xam leen laaj leen ñu boole joxee ñu jox mbokk yee ñu miraas ko ñu xam ne kon lislaam sant nañ ko nguuru ku koy wu nekku fi waaye ay jullit yu ko gëm ñu ngi fi ba noppi nag dox li ci jëm yi jàpp naa ne kilifa yi waroon nañ di wax yu mel nii ndax fi ne ñu coow yëpp naan accident yi ba rek danañ jël ay mesures rek yooyu yëpp dañuy wax dara mënta teg nit ñi ci yoon dul yàlla mi leen bind ak li mu tëral yoon woo fi mën a indi wa may wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama yooyu lay lay jëmmal atte buñ mën a teg du tey yi di am buñ tëgoon attab yàlla nag yëpp jeex nit ñi noppalu ak ñëpp am jàmm kon njariñu état la mu àtte nañ ci li di di li nit ñi li nit ñi gëm li ñëpp gëm ku ne jullit nga gëm nga loolu bu la woon kaa ñu àtte ci lislaam doo bañ jàpp naa ko mbaaw soo bañee nag kon sa sa lislaam danañ ko xoolaat jërëjëf mbokk mi mu ne damaa gis ñi nga xam ne dañoo faatu ci accident bitim réew maanaam assurance di leen fay xaalis ndax loolu dañ koy jàppe dee wala loolu du dee ñoom de buñ ko tuddee du dee ci lislaam ndax anam gañ koy joxe nañ koy séddale bokkut ak ni ko lislaam santaane fii ci yoon yi am na yu mel noonu yoo xam ne ci xawaani watax dañuy xàjjale ñoom li ñuy tuddee diya ak taawid ndax ñoom taawid dañ cey xool nit ki ak personnalité am li sëñ ñab doon wax léegi ñoom kuréelu ministre ak kuréelu ministre yi duñ tolloo duñ tolloo day jàpp ne kee la mu doon représenté ci société bi diyam daa war a noonu représenté lu am solo kon diem daa wartaloon ni jëmmam loolu lislaam xamu ko lislaam dima tatakafa kon loola duñ ko jàpp diem xëy na nag ñoom seeni tëralin ñoo wax kuy liggéey seen biir bu accident amee ba li am danañ la jox li bu dee assurance yii nag assurance moom dëgganul ci lislaam loolu nañu bañ ko xam buñ la ci forcé nag ne sa oto bu amut assurance du daw sañ nga koo joxe ngir ñàkk pexe boobaa ñoom ñi la ko tekk ñooy gàddu bakkan waaye bépp assurance boo xam ne coobarew la ab jullit wuru ko def ndax xarar la man ngay joxe di joxe di joxe ba faatu benn dërëm doo ko jël ndax li ngay ñaan yàlla mooy bu bëggu accident kon li nga joxe lépp ñàkk nga te joxe woo ko woon ngir yàlla assurance mën ngaa joxe ñetti weer accident bu rëy am ay million war ca ñu fayu la ko bu bu bu société ba jaare yoon dalay fay lépp kon moom ci carte lay dox loolu mu tax dëgganul jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni koo xam ne da rey ki ñuy woy boroom ñaari tur yi ndax kooku dëgg dëye war na ci wala waaw ndax yow waroo ko rey maanaam lislaam du du fawda góor jigéen dañ koo war a rey waaye yoon a koy rey waaye suñ waxee ne ku la jeg ni rek doonal sëb kii rey ni rey bu baa ay mbokkam dañu jóg ne lu tax mu di ko rey moom moo ko tumaal waaye li mu ko wérut moo tax suñu ko rey moom lim sañ mooy jàpp ko yóbbu ci yoon yoon mooy rey. tan fiis ahkaam ahkaam yooyu ahkaam jinaayaat yi yoon a ko war def waaye ay afraad sañuñ ko def kon koo ci def dañuy jàpp ko rey nit rek ndax rey ko niw ci sa loxo bàyyi xel la jërëjëf mbokk mii mu ni mi ngi rafetlu waxtaan wi lool nee na dégg na ci lu bëree bari waaye mu ngi la doon sàkku nga leeral ko nee na dafa seetlu ni ci réew mi faat yi dafa bëri lool accident yi bari lool te faat yi ak accident yi day mel ni boo ko jàngatee ak teyef lay xaw a nuru mu doon wax loo leen ci doolee xelal. waaw wax naa ko sànq ci waxtaan wi ne lu mel ne jëfandikoo àtte yàlla yii de dana woyofal yenn yi ndax xam nga lii bu ñu ko jëfandikoo du caagee ne kii dawal oto rek mooy naan am na responsabilité bu ma reyee nit ñu topp waaye ay mbokkam yëpp. li ma waxoon sànq kon balaa doon sëfoor sax ñëpp danañ ci jàpp ndax dañuy xam ne télé bi wóorul te bu fi rayee nit ñoom ñu topp leen daanaka bis bu set mën nañ leen kaay leen fay alal subaa ñëpp ñëpp ci jàpp di ko waar di ko labiré di ko jubbanti te loolu bu yàggee dana am jeexit ay njëkkante yaa ma xëccoo yëpp day jeex ndax li ngay njëkkante xam nga ne am na lu ci mën a juddoo loo xam ne dana la xañ lu lépp xañ lu ko subaa da ko moytu waaye nag bu yooyu te saa bu yi amee ay nit dem lijjanti ko ñu mas laa wax tuuti mu jeex boo lëgee ñu siral la ngay dawalaat loolu bokk na ci li nga xam ne moo fi indi yooyu loolu nag moom dañuy wax rek mooy nit ñi bu ñu bëggee am jàmm nañu tënku ci li leen seen borom sant jëfi wut méttiwut charia moom ñu dëng ñi rek ñoo ko ragal te moo gën ci ñoom nag ndax charia dafa maandu dafa maandu fi ne loo tooñ tooñ du tax mu mu tegal la lu ëpp sa tooñ loolu la mbat naa bàyyi jërëjëf mbokk mi mu ni rafetlu na waxtaan wi lool mu doon sàkku ci yow xalaat nan lan mën a def ci senegal ba dëyee daal ñu mën a fexe fexe ba saxal ko ci mu ni loolu ñu mel ni yéen ñi mu ngi ciy ñaan daal wax dëgg lu ngeen ko ci mën a joxe xalaat ba lu mel nii ñu mën koo saxal ci réew mi man de maa ngi ci ni sunu kilifa yu baax yi daal ñoom bu ñu waxee nit ñu dégg kenn ku mën a wax njabootam ne leen yu mel ni bu amatee na ngeen daje ñeen wax ñu xool seen i bokk ñu dajale mag ñi daan nañ ko def mbokk mas na ci jafe-jafe mag ngi dañuy daje woo bokk yëpp ku a joxe dara ñu dem lijjanti loolu xeetu dee la léegi ñooñu kilifa yi mën nañu taxaw loolu ba ba ñuy am loi yu taxaw di ko àtte subaa nag ku ku dara jot kilifa yi dajale anay mbokkam ñu woo ñëpp ñu ci aju kenn ku ne ñu demal li nga indi nga am li nga am nga indi sa mbokk kat daa am lu ko àllankoor te it nag euh, adduna nii la yow mu lakk yow mu naa moo tax booy joxee da nga sawar ndax ëllëg am natt mën dal yow nga bëgg ñu jàpp naa loolu benn buntu la ci ngir nit ñi ak nag yar ñu jàngal leen yi ñu xam ne lii yi ñu war a gëm la daa am ay ahkaam ci tartub yoo xam ne bu la wàññiwu dara ci àdduna it bu yemal xayma dana la wàññi dara loolu bokk na ci li ci dimbali nañ jàpp naa ne. mbokk mi mu ni koo xam ne dafa faat bakkan ci njuumte tribunal àtte ko. teg ko daan yu diis a man maanaam ñu tëral ko at yu baree bari ci kaso bi boole ko travaux forcés ak alamaan ko ndax loola itam dana wóotu àtteb lislaam bi islaam waroon a àtte mënu ko wóotu ndax àtteb yàlla gën a maanu ma gën a jub mu njariñ ndax teg tëj ñi kaso bi naa fii ne jëriñu dara njaboot gi njaboot gi lu ñu ci jariñoo ñoom lislaam li mu teg moo jub waaye waaye ji rey na nit tëj nga ko ci kaso bi di ko jox mu lekk naan di di ko dundal maanaam ñam rey seen seen i kii njaboot ga nekk fii tumuraanke ñoom ñoom lu mu leen jëriñ tëj gi lu leen jëriñ amul jëriñ moo tax mënuñoo yam jërëjëf kii muy laaj mu ni ndax koo xam ne dafa rey bakkan waaye tey mu bëgg nag ñu àtte ko laaj ko dee waaye bokk yee ni ko jëggal nanu la ndax am na amaat na leneen lu ko war maanaam rey na bakkan te tëyu waaye bokk ya wax dëgg wa bëggoon na sax ñu laaj ko dee waaye ñoom ñu ni ko nal daal laaju ne la jégal na la léegi ndax am na leen lu ko waral waaw kafaara ko war xam nga ki rey te teyit ñaari ñaari àq ñoo gàll ci loosam àq yàlla ak àq jaam moroom mbokk yi mu rey ñi mu rey seen mbokk bu ñu ko jéggalee loolu wàcce na ko mu des àq yàlla mooy na woor ñaari weer te toftale ko bu noppee mu tuub dellu ci boroomam jéggul lim def def yàlla jéggal ko jërëjëf kii da ci wàllu accident yi ba tey mu ni déglu na waxtaan wi rafetlu ko mu ni li ko jaaxal lan moo tax accident nga xam ni maanaam ci misaal moom dafa jàpp ni yàllaa ko dogal ba noppi ñu di ci fay koloo nit ki kon ndax duñ ko leeral accident bi nga xam ne ndogal la ak bi nga xamante ni itam day mel ni ku rëbb tànku borom gis ko ci. loolu wax naa ko ci biir waxtaan wi leeral naa ne oto buy daw mel ni war a mel jaar fi war a jaar punu ba jékki-jékki toj loolu ndogalu yàlla mook dënn gu wàcc ci kaw daano ci ab dëkk rey fii di tey suñu boromam ñëw ak coobareem boobaa kenn du topp kenn dara waaye li ma wax léegi mooy koo xam ne nii moom lii muy def mu leer na ko dañ koy tere nee nañ ko fii aw tund la ba tax ñu def fi ligne continue boo fi dee jaar di doublé doo seen kay ñëw nga jaar fa yow dajeeg nit nga mbëkk oto ba oto ba faatu nit ña sab loxo génnu ci moo tax yooyu dañ jàpp ne jubluwoo rey kon duñ ko tëddee xat lu am la jubluwoo waaye jëf ji mu yaa ko te xamoon nga ne danse mën na ci am kon diyee war na ci waaye waxuñu rek ne yàllaa ko dogal li yàlla dogal mooy li jekk jekk am kooku moom kenn du ci topp kenn dara ki deful dara mu ngi da dawal ni war a dawale benn ko de la route na ko oto bay jekki-jekki am lu ko kii su boobaa nag moom deful dara kooku kenn topp kenn day jàpp ne faatu googu ndogalu yàlla la waaye nag ji nga xam ne nii kii dawal mbaa keneen doon na ci dara yooyu la wax nga xam ne la lay bu ko defutoon mën naa am accident bu doom mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi da doon laaj dëya ak assurance lu leen lëkkale dara lu dul ne alal ju joxe la assurance moom wax naa la mbokk yi assurance dañ lay wax ne la kaay di joxe nàngam soo amee gàllankoor ñu fay la hmm. soo amee gàllankoor ñu fay la man ngay joxe li ma wax léegi dëkk di joxe te doo jot dara mukk xam nga yu mel noonu yi ci dagan mooy yi nga xam ne da ngay joxe alal ngir yàlla ko am na xeeti mu turati am na yu ci dëkk bi léegi yoo xam ne ay da ngay joxe kon ne ko day cotiser mm-hmm. ngir ku wéradi ñu ko caa dimbale. ay mutuelle yi am na ci baax ndax li nga joxe yow bu ko ci jotaat yow da ngay jàpp damay participer ngir yàlla waaye yàlla bu mu ñuy dimbale su ko defee nag ku wéradi muy yow muy keneen ñu ne nañ ko dimbale nangam ci faj bi loola coobare wala woo xam ne joxewoo ko ngir mu dellusiwaat ci yow waaye da ko joxe ngir boo sañu sax daf jotaat soo aajowoo nag ñu dimbale la comme ni ñu dimbale ñuy des waaye su fekkee da ngay joxe ngir bu loolu ak si wut nga ñàkk loolu carte la. jërëjëf Serigne jërëjëf macha allah. ma ngi nuyu yow xam naa ne. laaj yi sax li ci soo bari. kay dundaat na. macha allah.